ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa hushira li sulaymaana junuuduhu minal jinni wal insi wat tayri fa hum yuuza'uun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk bi ak juróom ñaar mu ne wa hushira kon ginaaw gi mu ngi tudd xéewal yooyu la nga xam ne moom la seydinaa sulaymaan yëgaloon nit ñi ne borom bi daal dina koy xaman li nga xamante ne mooy kàllaam ak njanaaw yi te jox ko ci lépp rek xéewal yi jox na ko ci esilëf inna hada mu ne loola lii de lahuwa alfadlu almubin mooy ngëneel gi nga xam ne gu leer la kon nag seydina suleymaan moo tax léeg-léeg wax xéewal yi la boroom bi tabaaraka wa taala defal loolu la ci jaamu boroom bi tabaaraka wa taala la bokk moo tax mu ne woon yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith li nga xamante ne nii ndaal li nga xamante ne nii mooy sa nga xamante ne nii sa yu boroom la defal fa haddis léeg-léeg dee ko nett dee ko fàttali nit ñi di ko leen ko nettali ñu xam ne kat borom bi tabaaraka wa taala ku ne mën na koo defaral lu ne waaye bu dee ne nit kanam loolu moom bu koy wax da cay jële li nga xam ne mooy mooy feebaru ngistal jàpp ne kon loolu day wane ne moo gën nit ñi bu boobaa moom du def loole de kon nag muy wax nag xéewal yooyule borom bi tabaraka wa taala defal ko mu ne wa hushira li Sulaymaan ñu daal di nag daal di nag wa hushira ñu dajaleel li Sulaymaana ñeel Seydina Sulaymaan junuuduhu li nga xamante ne mooy soldaaram ya minal jinni composé wu soldat yi ci nit ñi wal wal wal minal jinni wal insi ak nit ñi fahum ñoom nag yuzauna ñuy défilé di wër di dox ñooy ñu daal di benn défilé benn parade boo xamante ni dañoo dajale soldats yi mu am ci jinne yi waaye it ci nit ñi ak janaaw yi nga xam ne yooyu yëpp di ko liggéeyal ñuy romb nag di dox de ñu leen di womman ñuy dem hatta ida taw ba ni nga xamante ne nii nag ci la ñuy ñuy ñuy dox ba àgg fi nga xamante ne nii mooy mooy ci benn waat bañu agsi ala waadi namli ci xur boo xam ne xuru xorondom la de fii la turu saar bi jóge xorondom mooy li nga xamante ne nii mooy fourmi yi mooy yooyu nga xamante ne dañuy am ay dëkkuwaay ñu nekk nag loo xam ne lu doy waar la ñoom ñoo ni ñuy dunde mooy les fourmis l'organisation de la société des fourmis allahu akbar cëy ni nga xamante ne nii mooy ñoom ni ñu tëgg seen dëkk bi ak ni bu ñuy ni ñuy doxe ak ni nga xam ne noonu la ñu organisé daal di ku nekk li nga war a def nga gis xorondom yi boo taxawee mooy ñun léegi dañoo dañoo dañoo talatul dara rek waaye gis nga boo ñëwee toog nii ci côté mooy xuru xorondom di leen xool wallahi ci ngay xam ne allahu huwal hakim wallahi borom bi mooy ki xereñ te mooy bind lu ko soob di def ci lu ko soob ak xereñte mooy da yi melentaan yi gars yi gis nga bu ñuy daje mooy foo jaar dinañ fexe mel laalante nga ñuy jël ay kii bu amee benn tepp kii jël ba fii jox kii kii jël ba fee jox kee jël ba fee kii jël ba ba te lu ñuy waaxu waaxu dox daanaka bu ñëwee ba jege foog ñu xaw mel ni ñu laalante après daal di jàll ko waa mu am organisation boo xam ne nag mooy day am ay chef ñoo xam ne ñoo diriger li nga xam ne mooy liggéey bi ñoo nekk chefu mooy fi ñu nekk xur wi ñu nekk day am koo xam ne moo leen di jiite te ci ay waawam la ñuy dox te gis nga bu kiiwee rek il suffit mu def leen ñépp dañ ko ciy topp waaw loolu loolu nag moom la doomu aadama yu njëkk yu yu bari daal di ñàkk lool moo tax seenu dund daal di karaj fii ci kaw suuf kon nag mu ne ba ni nga xam ne ci la ñuy dëkkee di nam lii ci xurun xorondom yi xaalat nam la ba mu agsee nag ka xam ne moo jiite woon troupe ya te jiite dara muy benn xorondom daal wax né yaa ayyuhan namlu eh, é yéen sama mbokk xorondom yi udxulu masakinakum gaaw leen rejoignez vos caves vos cases ay wa gaaw leen dugg ci seen dëkkuwaay yi ndax lan laa leen di bañal laa yahkimannakum sulaymaanu bu ko defee sulaymaan mii di alayhi salaam ànd ak li wa junuuduhu ak soldaaram yi di défilé waa di def parade duñ ñëw di leen di leen joggi de wuhum te ñoom laa yashuruna buñ leen joggee ñoom bu ñu ko yëg de ci seeni fas lañ nekk ak seeni géléem ak seeni warwaay jinne yi tamit topp ci dinañ leen jéggi tam danañ leen fàtte du ñu ko yëg waaye nag ba mu waxee loolu mooy gis nga sens de responsabilité mooy nekk koo xamante ne nii bu la borom bi daal di defee nga nekk raa nekk koo xam ne da ngay sàmm am ñoo xam ne yaa leen jiite ñu jox la benn loo xam ne yaa leen yërif dangaa war a xam ne yow yow la ñuy laaj ëllëg te tamit dangaa war a nekk koo xam ne ku responsable nga yenn yi boo gisee luy gaañ saw sa ñi nga xam ne yow yow yaa nekk ci yaa leen jiite yooyu nga daal di leen boo gisee lu leen di gaañ nga daal di leen koy fenqal wax leen loo xam ne day tax ñu moytandiku ko loolu lépp nga wax leen ko loolu noonu mooy loolu boo gisee lu leen di gaañ nga fexe moom bu ñu sori yiw bu boo xam ne ñoom dina baax ci ñoom nga xëccal leen ko loolu mooy li nga xamante ne njiit waaye njiit waxuma ko njiitu président kese de njiitu kër père de famille noonu la waaye buñ la dénkee même benn groupe ay xale noonu la waaye buñ la dénkee luñ la mën di dénk association lépp loo xamante ne liy baaxul ci finance ci li nga xamante ne mooy koomu dëkk bi wala liñ la dénk baaxu ci doo jël alal ji di ko fa def waaye loo xam ne mën naa indi loolu ay yiiw ak ay xéewal nga daal di koy xëcc mooy loolu moom lañu xorondom bi di jàngal suñu borom di ko indi fii kon mu gis ba mu gisee danger bi dane yéen gis li nga xamante ne nii mën na leen a gaañ da leen a wax gaaw leen ngeen dugg ci seen dëkkuwaay yi ndax kat Sulaymaan yëg naa ne mu ngi ñëw de ak ñi nga xamante ne ñooy soldaaram yi bala ñu leen di dëggaate te duñu ko yëg fa suñu borom ne Seydina Sulaymaan te saase suñu borom comme ko waxoon na nit ñi que ne borom bi xamal na ma li nga xam ne mooy mantiqa tayri langage des des njanaaw mooy li nga xam ne kàllaama ak njanaaw bi ak ci lépp rek mooy waxoon naa yooyu yëpp dañ koy dégg même melentaan yi melentaan ba wam waxee xorondom bi fa tabassama seydinaa Sulaymaan daal di muuñ daaxikan daal di reetaan min qawlihaa ca wax ja la ja wax muy chefu fu xorondom ya mu daal di ciy ree wa qaala mu ne rabbi e yow sama borom awzi'ni yenkiwal ma an ashkura ni'mataka ba ma man di sant li nga xam ne mooy sa xéewal gu mag gi nga ma defal allati di nga xam ne an'amta alayya moom nga ma xéewale sotti ko sama kaw waaye tàmbali ko ci borom bi wa ala walidayya moom nga defaloon sama ñaari waajur ak sama yaay alayhima salaatu wassalaam wa an a'mala maa ngi lay ñaan nga yénk wal ma may jëf saa su ne saalihan yéew goo xamante ne nii saa bu ma ko jëfee yiw ju ma man di def tardaahu fekk yow loolu da koo gërëm waa daxil nii boo paree na ma dugal bi rahmatika ci li nga xam ne sa yéene sa yéene sa sa yërmande gu yaatu bi lu raw ajjana ak lu ko raw fuuf sa yërmande nga xam ne kenn manu koo takk fii ibaadika nga boole ma ci sa jaam yi as-saalihiin ñu baax ñi moo tax ñaan gi ak am solo ku ko mën a mokkal ku ko kon nga mokkal ko dee ko continuer di ko ñaan ku ko mokkalu loon fexeel mokkal ko te di ko ñaan rabbi ee eh, yow ñu waxaat ko ee eh, yow sama borom awzi'ni daal di way ma yàlla nag ma yenkiwal an ashkura may sant ni'mataka sa xéewal yi nga xam ne allati yi nga xam ne an'amta moom nga xéewalee alayya ci man wa ala walidayya ak samay ñaari waajur wa an a'malata yàlla na ngay def saa may jëf lu ma rek saalihan lu baax lay doon te bu ma ko defee ndax def lu baax kese doyut man ngaa def lu baax waaye am na ay rëq-rëq yu ca nekk ba boroom bi du ko faale ndax du ngistal man na cee dugg déggtal waaye it xeeb nit ñeeg aaw sa bopp yooyu yëpp mën na cee dugg waaye borom bi dindil la ba mu nekk loo xam ne moom borom bi da ngay jëf loo xam ne moom ni mu ko gërëme pas yow ni nga ko gërëme wala monsieur Demba ak monsieur Ngañ ñoom ni ñu ko gërëme wala madame Nogoy déedéet tardaahu wa adkhilni te yàlla nag ma dugal bi rahmatika te nag sooy doon mooy dugal nag ci saalihiina fi ibadika saalihiin ci sa yërmande kese nga ma ciy dugalee yow suñu borom tabaaraka wa taala bi mu ñaanee lool nag suñu seen comme que Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wa salaam dafa newoon ci parade militaire beeg yooyu ànd ak jinne yeeg nit ñeeg yooyu dégg na li xoronam bi wax ginnaaw gi mu daal di seetlu fa tafaqqada wa tafaqqada tayra mu jekki seetlu ne mais man sama mbu sama picc mi mi nga xam ne mooy picc mi nga ko xamee rek mais moom moom picc yépp ngi fi ba mu des moom wa tafaqqada tayra mu daal di seetlu gis ne mais. eh mais il est moom sama picc mi de mooy gisu ko de mu xool gisu ko après mu ne moo mu ne fa xaala mu ne maaliya moolan moo ma dal man seydinaa suleymaan mi alayhi salaatu wassalaam balaa gisuma kon picc mi xam nañ mooy kan mooy hudhud la tuddoon hudhud picc la moom la wolof yi di wax musaa njuburi wala musaa njubu loolu ci wolof yi noonu lañ koy tuddee mu ne waaban lan moo teeban ba gisuma musaa njubu ci biir nit ñi xalaatu jinne yeeg picc yi lu tax moom gisuma ko am kaana wala boog moom daa nekk mooy minal ghaibiina ci ñi nga xamante ne nii dañoo absente mbaadu moom sama paraat bu rëy bi moom Musaa Njubu wala Musaa Njuburi nii mbaadu moom daa nekk koo xam ne daf cee absente da ko mooy mooy da koo neex daal mu toog ba ñu ñëw la u'adhibannahu wat naa ne dinaa ko mbugal adaban am mbugal de shadidan gu tar aw la azbahannahu wala bu ñëwee moom musaa njubu wala musaa njubu ri di hud hud boo ko rendi dee aw wala boog la yaati yan nii mu dikki ma bi sultaanin ci përëw ci ay lay mu biinin yoo xamante ne nii yu leer la yoo xam ne moom la may ëndil lu tax mu dina ma utal lay bu leer boo xam ne moo tax tey ci paraat bi nii gisuma ko dee fa makasa ghayra ba'id léegi nag mu sax lu yàggul tuuti rek fa qaala rek saay saa rek mu Musaa Njubbu ne cëpp daal di ak si kay moom Musaa Njubbu daal di agsi moom mu Hudhud fa qaala mu ne ko ahattu bima lam tuhit bi ne ko man nag peeg naa dem naa foo xam ne yow Sulaymaan même bu dee ne yaa yaa yëpp dem naa foo xam ne nag demoo fa dee wa jiitu ko tamaa ngi la dikke min saba in saba laa jóge laa naaw jóge léegi dem naa saba ba ñëwaat <laughs> saba laa jóge bi na ma in indaale naa la nag xabaar boo xam ne bi yaqiin boo xam ne bu leer amul benn sikki sàkk amul ci lii nga xam ne moom laa lay waaj a nettali man musaan Njubbu mii di nga xam lan moo tax kon nekkuma fi woon kon loolu la xam nga du doon nañ lii bi ñuy gis suuratu saba ne woon fala ren di saba bii bu nga xam ne moom la suñu boroom ni tudd fii di Balqiis radiyallahu anha moom la ñuy gis tuddoon nañ ci tuuti mooy li yonent bi alayhi salaam bi moom borom yéen Seydina Sulaymaan alayhi salaam ak li ko borom bi defal yépp nga xam ne ngalaw li la ko jox muy dem fu ko neex bu bëggoon a dem fii jóge lion dem Paris dem New York day toog ci ngelaw li mën a ko cëpp yóbbu ko fa léegi mbir mi lu mu soxla noonu lay demee waaye malgré loolu lépp am na koo xam ne moom moom ci taalibeem yi la ab picc la sax boo xamante ni moom ci boppam moom dem na foo xam ne moom mi am loolu lépp àggul foofu le moo tax mu ñëw na ko